bésu tey bi bii bésu gamro bii bés mag bii eh, bi eh, nekk ci rajo Gambie ñu ci occasion bi pour ñu ñëw di laaj fadilat Mawlana ay laaj ci eh, seen ki nga xam ne moo leen représenté fii ci gàmmu bi di Mansour Ndiaye jërëjëf ñu ngi laa gërëm bu baax a baax mel na ne ki bii moo di njëlbeen yoon ñu am Cheikh El Hadj Ibrahima Niass eh, muy waxtaan ci radio Gambia eh, loolu nag am nañ mbégte bi ñu mën a ñëw ci Medina fii di waxtaan ak moom ndax xam nañu ne lu jafe-jafe la eh, gis nañu nag na sa papa El Hadj Abdoulaye bari na taalibe bu baax a baax ci Gambia loolu tax na dañu def ko itte ñëw fii di waxtaan ak yow lu jiitu loolu nag dinañu la laaj moom Alhaji Abdoulaye Niass Eh, moo di kan ci wàllu cosaan. <coughs> alhamdulilah. asalaamaaleykum. kontaan naa trop pour dajeeg rajo Gambie fii tey ci suñu bisu mag ji ci ak ki ko représenté tudd Mansour Ndiaye. Eh, maa ngi koy gërëm ci ñëw ñëw e, lu ñëw ci sama wàllu laay alaji abdoulaye moom jolof la dëkk jolof la juddoo jihaad bi ma ba doon jihaad ñooro ba tàmbalee jihaad ba rey amaat jaaxeer ceddo bi njëkk a rey booba la ma ba bind doomu soxna yi yi na si yëpp nee nañ ñëw wallu si ko doxe taxawal jihaad yàlla sama baay booba moom ñaar fukki at ak juróom ah, kon bàyyam jóg ànd moom alaji abdoulaye sama baay na ne wax na ma ne booba ni teet benn laam ànd ak najaayam itam ibrahim ñu ñëw si maba ci jaar jooyu moo indi fii ci Saalum nga xamee ne ñëw nañu fii ci Saalum lamba ba wax ne li ko dalee ñooro bëkkulaar kooku may naa ko ñu sëriñ si jóge jolof moo taxoon alaaji maanaam alaaji bàyyi alaaji Abdoulaye Sidi ci dëkk bi ñuy wax ñeseen foofa sëriñ warante sëriñ mooy Mbàkke mooy sëriñ mooy bàyyi sëriñ Touba sañ ci Poroxaan sëriñ si yëpp foofu lañ installé boo seetloo diggante ba Kulaar ba tey dëkk yi sëriñ yi jóge jolof ñoo moo nekk alaji abdoulaye nag lu jiitu mu nekk sëriñ moom Seydi Mouhamed moo ko jur wax na ne ku wattu alxuraan rek ku daa firi nit ñi alxuraan ma ko jur moom gis naa mu bind ne ku wattu itam Bakari ko jur moom it ku wattu alxuraan rek ku daa firi nit ñi alxuraan kooku ko jur Lamine moom wattu doon alxuraan waaye ku doon xam-xam la Lamine nag Samba Coro Fall moo ko jur Samba Coro Fall kooku Samba Rida moo ko jur Samba Rida mi nga xam ne jaay la ñes mooy yaayam Rida nag arab la woon bu ñëwoon ci réew rek <clears throat> ñu may ko jayle e, ndax booba mi ngi ñëw di naar ñu ne amee na wurus bu ñu ne këru nguur gi ragal nañ wurusam woowu fu mu dugg rek dana indi fitna dame ñu ne nañ ko may jaaylem yi nga xam ne màggat na dootu jur doom ndax ñu mën ko féetewoo ñu mën a jël wurusam yi eh, fekk yàlla dogal na ca doom mu jur ca Samba Jaay ki nga xam ne mooy suñ maam mu eh, nga xamee ne toog na ñaari weer moom suñ maam jooje doon arab mu taggu jaay la jabaram ne ko maa ngi man dama doon jihaat ñu dàq ma ma doon wut si xare gis naa ne du ma am fii li ma bëgg maa ngi dellu sama doom a ngi ci sa biir su juddoo ba sol sama dàll yi muy am ci tànkam na ko wax ne bu mu am benn diine lu mooy diine lislaam ne ko ay ay cosaanam ay jullit lañ booba dameel ak jaay la ñoo ñëpp ci cadda lañ nekk ba nga xamee ne samba màggat na màgg na suñ maam jekki na ba mat góor ba yaayam wax ko loolu mu dem tuufi Eh, booba foofu la cëriñ tàmbali ko ci ñun la jiitu loolu <laughs> ñuy war a fal ay buur lañ ndax jaay na ñas daw si jëlee na ko jut jëlee na mu ñëw la ko jur ki xam ne buur ba jëlee ko jur <coughs> eh, ba matee am jabar itam corofaal la jur doomu maa awa ci fareen yi nga xam ne ñooy nekk dameel kookaa judd Lamine sa coro mu judd Bakari mu judd Mademba mu judd mu judd Alaji Abdoulaye sama baay ba nga xamee ne sama baay sax nag ci jihaar ji nag ba nga xam ne ma ba dem na ba yàlla def sayarmati doomam def fi ñoom neen ñuy xeexoo ay jullit sama bàyyi ne moom xeex ay jullit du ca bokk eh, rawatina jullit di jàpp moroomam di ko def jaam di ko jaay loolu daal moom réew muñ koy defal fa dem gàddaay dellu wàcc dellu wàjjul dem dëkk ci Gàmbi yàlla def bu nooree mu dem Banjul Sélimaan ji ñuy wax Omar Gueye moom la ko tasetoon moo ko firil alquran te am na fay taalibe yu bari naa si jaag nekkoon xabi Banjul moom la jàngee ba ba ñibbi nag xabi Banjul Ibrahima Faye waaye Cheikhou Faye ak Cheikhou Omar Faye ñooñu ñoo doon ay njaatigéem ci Banjul mu dëkk di noor Gàmbi rek ñu di ko gën di xam dafay noor a jàngale di firi alquran te mu dëdd si ci ba yàlla defee mu commandé foofa seng ci Banjul indi ko ñaseen ki nga xam ne moom la bàyyam sañcoon tabax fi jumaa sañc fi te yàlla def différence diggante ma français yi mu dellu génnati gàddaay dellu Gambie dem ci kër Samba Yaasin nga foofa ci tandoo tolloog Njaabakunda gannaaw ga mu toxoo fa dem ca saam gële ca gannaaw Koungheul doom yi mu jur daal li ko dalee ci man ba ci ñi mujj jur ñëpp Gàmbi lañ juddoo man maay ki mujj juddoo ñeseen ci Taïba ñu ñeenti rek mel nañ fa am dem Gàmbi caatam yëpp muy ñoom ñëpp ñoom doomi Gàmbi lañ ñu <laughs> sëriñ Mbay yéen ñi ñëpp dañuy français lañ juddoo loolu moo tax mu bëri taalibe ci Gàmbi Eh, daaw dañ di fa dem saa yi nekk saa yu nekk di fa dem mi nga xam ne yàlla français yi lonkaat nañ ko ba mu dem si Kaolack itam eh, te réew muy jokkoo waa Banjul yi bi mu dee ma may jokkoo ak ñoom loolu moo tax eh, taalibe yi gën fa bari li jëm ci mbiram tariqa tijaan nag ñu ngi jëkk a jàkkee jàppe tariqa tijaan ci ku ñuy Muhammad ibnu Ibrahim kooku ci Cheikh Omarul Fouti la jàppe woon waaye ba mu jëkkee war a mën a maye wirda mu ñëw ne ko dama am taalibe yu bari di ma laaj wirda tijaan mu ne ko may naa la nga di leen may wirda mu toogati ba mu yàgg mu ne ko taalibe yooyu ma may wirda bari nañ bari goo xam ne am na ci it ñoo xam ne am nañ xam-xam am nañ mbooloo moo xam ne laaj nañu def leen mu muqaddam ñoom ñu may wirda tijaan sëriñ ba ne ko ah man de sama laaj a àggutoon foofu sama sëriñ sama sëriñ itam waxut ma woon ci loolu dara mayoon ma may may nit muqaddam waaye muqaddam bi may may ndax mën naa defe beneen muqaddam loolu sama laaj àggu ci woon sama bay daal la xas dem faas ba mu demee faas nag bi fekk fa muqaddam yi tijaan yi mag yi Muhammadul Abdullahi Sidi Tayyib Safiyaani Ahmad Sukayri ñooñu nag ñoo ko jox ndigal lu mat ci yoonu tijaan moom tënkatuñ ko dara ci yoonu tijaan la ko na mu joxe mu dellu si dëkk fii ci kaw la ak doomu Cheikh ñu ñuy wax Sidi Bachir ñoo ñëpp fekkoon na leen ay ñooñu bindal nañ koy kayit yoo xam ne mooy ko amee ne ko yow doomu xaddamu Tijaan xalifa Cheikh Ahmad Tijaan moom lañ ko jëkk a wax fii ci Sénégal ba yàlla defee mu génn àddina itam ma ne am na si fukki si si ak benn ci yoonu Tijaan mooy gannaaw bu mu dee te naa sëriñu tijaan yëpp ñi jàppoon ci ñoom yëpp man mujj naa dem ji fekk ñoom jàppati ci ñoom mais silsile yi ma amoon fukk am naa ci juróom fukk waaw lu jëm ci mawlid nag bés nga xam ne mooy guddi ngoon gi ci la yonent bi juddoo sallallahu wa sallam ci li gën a am na wax yu bari ñu ne ci benn pan gàmmu ñu ne ci ñaari fan ñu ne ci juróom-ñetti fan waaye wax ji gën a siiw ba fóodee yëpp jàpp ci mooy guddi fukk ak ñaar moo tax ñi di jagle feet ji ci guddi googu gàmm nag ñetti maas yu jëkk yi paas wéy nañ te gàmmoo amul ndax yonent daaw def gàmmoo xam kenn du jëkk di màggal sa saa waay yi àndoon ak moom itam defuñ ko woon ñi ca topp defuñ ko ñi ca topp defuñ ko gannaaw ñetti maas yi nag la jullit yëpp daje seet ne xeet wu nekk am nañu feet te xeet wu nekk seen feet mooy fa leen xéewal jóge wala fa ñu amee ndam fa ñu amee yëkkatiku boobu mooy seen bésu feet lislaam am nay feet naam lislaam am na ñetti feet feet bu njëkk bi mooy feeti jumaa jumaa kooku feetu julli la ndax yàlla dafa bind juróom-ñaari fan bind na àddina muy juróom-ñaari fan dala ci samedi am ci ajuma bés bu ne waral nañu ci juróomi julli ku def juróomi julli yooyu ci juróom-ñaari fan yu ba mu jeex ñu may la feet ne julli nga julli yi la waroon ci semaine bi moo tax juma bésu juma ñu def ko muy feet waroon a julli ñeenti rakka tisbaar ñu def ko ñaar feet fokk mu am discours moo tax xutba di am ci juma yi xutba gi moo remplacé ñaari rakka yi nga moom lañ ci wàññi feetu ñaareel ba mooy korite kooku lu mu tekki mooy def ñu noppi bi mooy kori kori mu ngi tekki yàlla sant nañu at mu ne nañu xoor benn weer suñ ko waree ba mu jeex may nañu feet mooy feetu korite ñetteel mooy feetu tabaski tabaski yàlla sant nañu nañu aj mooy ponk juróomeel bi ci lislaam aja ngi dara ci armal jeex ci taxawaayu arafa suñ taxawaayu arafa ba dellu si aj jeex na yàlla may ñu feet mooy bésu tabaski e, feet jooju aja ko moom waaye jagleluñ ko ujaay yi rek matale na àddina yëpp la joo xam ne yàlla ko la law ganam yu aj tax na emut ci gan ña daj na keroog bi ku nekk dina rey xar feetu ñu seet ne ponk yi li ñuy feetal yëpp li ñuy màgg yëpp yonent bi rek a tax ñu xam ko yonent tax ñu am kon nag bés bi yonent bi juddoon moom mi nga xam ne mooy ni lislaam daal mooy feet bi gën a mag ci feet yi fóote yëpp daje ci ne loolu daal mooy li wet ñu def ko muy feet ca maas ak ñenenteel ga ba tey ñuy feetu ci guddi fukk ak ñaar ci tabaski mbooleem jullit yi àddina penko xarfa yëpp daje nañ ci di ko def. Eh, doogu ma la ñes ndax ci feet ji bëggee ci lu may jàng tagg yonent bi dagan na ni ki def ci yeneen ñu mbégte. feet ji daal danay wax ne fóode yi nga xam ne dañ gàtt jàng nga xam ne ci mbind mi rek lañ am dañuy wax ne bidaa la. bidaa mooy lu yonent bi defaloon yonent bi defu ko naam waaye am nay fóodo yoo xam ne génne nañu ay lay ne mel na ni yonent bi defoon na ko ndax yonent am na benn bés mu toog bu bés bi mu juddoon mu rey xar ne ne dafay ngénte aar boppam te ngénte duñ ko baamu booba daf doon junj rek ne bés bi feet la am na bés nit ñëw na ko dama woor mu ne ko bés bi ci laa juddoon kenn waru cee woor bon wane na ne eet la ñaari lay yooyu la suñu yi génne ne mooy tegtal ci ne gàmmo du bidaa sunna la e ma ne man gàmmo ñu koy defee man gis naa ci lay woo xam ne du jóge ci àddi sax yaxab alquran la génne e alquran dafa wax yonent bi ne ko wa kullan naqussu alayka min anbaa'i rusuli maa nusabbitu bihi fu'aadak danaa la nettali xabaar yonent yi lay jiitu woon ndax loolu dana dëgëral sa xol ci gëm yàlla ma su fekkee yonent bu mat bi yàlla di ko nettali xisay yonent yee jiitu woon ñu baax ñooñu loolu dana ko yokk moom kon ñun itam ku ñu nettali xisay bi ci boppam eh, ñun mën nañu yokk gëm yàlla e loolu lay wet la ci ne ni ñuy defe gàmmoon yi kon du bidaa sunna la waaye ni ñuy defe gàmmoon yi nag mooy gàmmu daal ni ko xolamaa yu bëggee mooy dundale ñoom dundale sa alal ngir bég ci am ngi yàlla amal yonent bi nga xam ne mooy moo ñu solo ñun ñëpp mooy yërmande ñeel mboolem mbindeef yi di tagg yonent bi di nett di dundam eh, di julli ci yonent bi eh, di ñaan yàlla see soxla di ñaan mboolem julli yi te mucc nag ci mboolem ñu fi bu mu làmboo benn poox bu mu làmboo benn mooy yàlla lépp loo xam ne soriante daf koy bañ ñu daw ko ca loolu mooy gàmm gi nga xam ne moom mooy gi ñu santaane. E meneen meneen mbir moo xam ne nag ñu tënk ko ci def ngir ngir bëgg yonent lépp wut ak loolu itam kon du wàll dugut gàmm ci maanaam nga xam ne man ci laa ko déggee. Eh, jërëjëf Niass wax nañu ci wàllu cosaan ci mbiri Alxaaji Abdoulaye Niass ak it jamono bi mu ñëwee ci Banjul kilifa yi nga xam ne ñoom lay jëflante lool eh, naka noonu it ci wàll cosaanam wax nga ñu it mbiri gàmm ni mu demee eh, ci ni nga xam ne noonu la gën a daganee léegi nag ci sa mbiri bopp ndax mos nga génn senegal jàngi fenn jàng sama waaye ma ko jàngal musuma jàng ji kenn lu may ci moom ba ma tàggoo moom ba tey nit tëralu ma benn bind génn ma Sénégal lu may ci sama aj bu jëkk 1937 waaye jamono de aji farata laaj boobu nga ma laaj laaj nañ ma ko foofu ci Makka ci sama aj bu jëkk ndax dama ñëw makk buur bi invité boroom xam-xam nga xam na ñoo ne ci aj bi booba booba ñu woo ñu ñuy fukk ak juróom-ñaar ñuy reer ak sowot ci boppam Eh, waxtaan wa gudd na lool <laughs> soo yàkkamti wutoon ma nett li ko ndax njariñ lu bare nga ci eh, bañ toogee bëgg reer daal benn boroom xam-xam jóg ne maa ngi gërëm buur bi moom mi nga xam ne mbaaxam dajale na borom xam-xam yi ci àddina la ko doone fa jant bay fenke ba ca fa jant bay sowe diwa ngi nii jóge xuraasaana ca gën a sori ci penku diwa ngi nii jóge Sénégal fa gën a sori ci sowu ñoom ñëpp ñu bokk benn taabal loolu mbaaxu buur bee koy indi eh, ma ko war na nañoo gërëm yàlla jëkk ñaareel ba ñu gërëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax su taxutoon yonent ñun ñii duñ xamante yonent bi yàlla yónni muy nit ñu lislaam lislaam leeralal ñu loolu ba waralal ñu aj ñu sañ ponk ab juróomeel ci diina ma ne ko ñu ñëw di joxe si ponk boobu ma ne yonent boobu moo tax ñun ñu xamante moo tax ñu booloo Eh, seq mi ñu seq benn taabal nag bokk di reer dëgg-dëgg buur bi te yonent na ne ku gërëm gërëmut nit ñi doo gërëm yàlla loolu it man maa ngi ko ci gërëm waaye sax du ma ci ne suñ xamante ci yonent bi rek la jóge damay wax ne lépp lu ñu am ñun ci yonent bi la jóge e xam naa ne waa bii ne bëgguñu wax bu mel noonu ma jege la leen ko ma ne leen e ñun ñi fi daje ñun ñun ñi ne boroom xam-xam lañ xam-xam bi ñun ñëpp xam nañ fu mu jógee ci yonent bi la bële kon su tax ko ne yonent teraanga jooju ko am ndax duñ boroom xam-xam fi nekk ne mooy buuru julit nguur gi nguurul islaam ku ne xam na ko fa ndamoon kon nag su taxutoon nag yonent soo mii du nekk tey buur e, ñi nekk xaadi yi ñi nekk ay jàngalekat loolu yëpp day ci baaxu yonent bi la génne kon nag yonent bi sallallahu alayhi damay wax ne mbaax bu ñu am rek war nañoo caa gërëm yàlla gërëm ko ci jëkk benn Fodé bu jógee Misra ne woon ci sama ndeyjoor ne buur bi Fodé Sénégal ji wax na ci yonant bi wax joo xam ne su fekkee na xariwut ko ma ne danaa wax ci yonant bi su fekkee buur bi buur bi ne de man waxi borom xam-xam dara na xariwuma ci man awma xam-xam yéen yéen am xam-xam lu ngeen wax rek lu ci ndigal danaa ko topp lu ciy tere danaa ko bàyyi wax leen lu ngeen bëgg a wax bon fële misra ji ne yonent bi sallallahu alayhi yàlla def ko bind màggal ko xàggale ko ci màggaay place boo xam ne su ko alquran waxutoon ak hadis man duma ko gëm ndax jëmmi doomu aadama ji màgg ba nga xam ne xol yi danañ ko ragal doxab weer loolu su ko alquran waxutoon ak hadis kenn du ko mën a gëm waaye yonent wax ne nusirtu bi rob masirata shahr yàlla dimbali na ma sani ragal ci xol yi lu mat dox ab weer alquran wax ne sa ulqi fi qulubi lazina kafaru ru'b dana sani ragal ci xol yi ñi nga xam ne weddi nañ la e mu ne waa jooju ñu bokkoon ak moom jamono xam nañ ne kii du nitu kese rek na ne ci seen biir nit yàlla tànn la màggal ko indi ko ci seen biir ñoom saaba yi loolu taxoon ñu takku wacc àdduna ak li ci biiram yëpp bëggatuñ dara lu may yonent bi loola la moo tax yàlla dimbale leen bañ noot àddina yëpp ñun nag tey dañoo bëgg àddina bëggatuñ yàlla ak yonent na mu ware ku ci nekk risaas am million yu du jeex sa mbokk yi dee ak xiif itam te ko caa jox benn dërëm ma ne loolu nag ci ñoom la xew ñun xewut fi ñun <laughs> ñun dimbalante xew fi ñun looloo tax suñ noonu not ñi ñu nekk ci seen loxo ñu di ñu fonto weddiwuma li buuru li de Misra ji wax ne bëgg àddina lor nañu waaye li ñu gën a lor du loolu li ñu gën a lor mooy jullit ñi dañoo nekkut benn jullit ñi ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu tuuti lañu woon bu kenn jógee ñépp jóg bu kenn sikkaree ñëpp sikkar bu kenn kabare ñëpp kabar bu kenn dóoree ñëpp dóor bu kenn meree ñëpp mer ma ne mbooloo mu mel noonu fokk seen noonu ragal leen te itam fokk yàlla dimbali leen ma ne tey la julli ñi gën a bari léegi ñu ngi lim juróom-benn te téeméeri million waaye kuréel bu nekk ne nañ ñoo ne ci dëgg ñu ca des nekkuñ ci dara ba tasaaroo nekkuñ benn waaye su fekkoon tey ni julli ñi day baatab laa ilaha illallah takke na leen la ko dale ca sow senegal ga ma jóge ba ca fa jant fay fenke ñëpp laa ilaha illallah takke leen kon duñ nekk ci kaw kenn ku dul eh, man nag mënumaa dégg mukk nit boo xam ne jóg na fab ndox jàpp bañ jàppam sotti mu jóg na ashadu an laa ilaaha illallaah ashadu ba nekk ñu def ko yéefar ma ne man mënumaa dégg loolu <laughs> waxtaan a gudd la ko foo dee message nag ne ma di tax ma di ko nettali ne ma foo dëkk ci misra te xaw ma la ma ne ko man mosuma gis misra ak sama bët mu ne ma foo jàngee du lasar ma ne mosuma gis lasar mu ne ma ku la jàngal ma ne sama baay xanaa sa lasar la jàngee ma ne sama baay jàngeewul lasar <laughs> sama baay it baay ma ko jàngal ah, man defoon naa ndax daal li xam-xam mën na juddoo lu may ci lasar ma ne ko yéen da ngeen def réer mu di xam-xam leeral tas na daj àddina yëpp fu nekk fenk na jàngale sar jàngale bu rëy bu yàgg am na junne at léegi waaye bu leen defee ne leeral yonent bi fi la yem yonent bi daj na àddina yëpp ku defee ne ku jàngee la fa amuloo xam-xam loolu mooy réer rek bu doon yonent mu yaay man ko sama baay mos jàngee ci baay man may ci sama baay léegi sa papa ñaata yoon la aj màkk benn yoon la aj màkk benn ah. yoon la gis nañu ne dem nga màkk ay yoon yu bare bari lan a tax eh, dem màkk benn yoon rek moo ciy farata ku fa aj benn yoon yoon joxe nga sa ko aj ñaari yoon lebal nga yàlla ko aj ñetti yoon nag goreel nga sa der ak sa kawar ci safara eh, beneen hadiis itam mu wax ne koo xam ne may la kattan nga am wërsëg ngay toog sama néeg mi juróomi at eh, kon sant loo xewal ak yàlla wala boo dee mën ngaa nekk yéefar wala mën ngaa nekk yéefar wala am nasaraan eh, aj màkka benn yoon jëm roy farata wande aj at mu nekk farata la ci mboolem xeet wi farlu kifaay la at moo xamul ne kenn aj wut màkka jullit yi ci àddina yëpp dinañ bakkaat eh, waaye soo ah, soo amee mbooloo mu aji rek moom mu wàcc ñi nga xam ne mënuñoo dem eh, koo xam ne aj nga sa farata ba noppi nag at mu nekk nga xëy na bokk ci mbooloo mi taxawal farata yooyu kon aj googu du tax mu du nekk naa fi la rek am jafay nekk farata at bu nekk ndax ñi xuutu xuutu mboolem jullit ñëpp aj léegi daal war na mbooloo mu ko mën a at mu nekk eh, moo tax ah, man danay bëgg di dem makk saa yu ma ko du at mu daal waaye gën a bari ay at nay dem dem naa fukki yoon ak juróom-ñett jërëjëf Niass euh, gis nañu ne ci àddina ci fànn yu bëree bëri am na fa taalube ndax euh, amuloo benn jafe-jafe ci anam googu. xanaa eh, kay ndax taalube yëpp man li nga xam ne moom la def mi sama liggéey mooy jokkoo ak nit ñi bomboom ñoom jox leen xam-xam ci bañ a ba dara bañ a dox suñu diggante eh, li ma yàlla may ci may jubal ay jaam yëpp ci loolu laa ko jëlee. mais loolu ëpp ci sama liggéey moo ëpp taalib yi may bind eh, moo ëpp leneen eh, tax na ba amoon yamb yamb saa yu nekk fu nekk ma dafa dem di jokkoo sama taalibe eh, moo ko moo doon sama ndimbal waaye ci bi nga xamee ne àddina si soppeeku na soppeeku mu soppeeku léegi nag frontière yi bari Eh, te man bëgguma dem ci benn réew te du chef gouvernement ba def ma invité wala mu neex ko eh, foofu daal tënk na tuuti ci sama liggéey bu njëkk la bu njëkk bi nga xam ne Afrique yëpp ngi mel ni benn réew la eh, amut frontière fu mu neex ma dem booba laa gënoon a yaatu ci sama liggéey waaye ba tey def li ñu mën daal. jërëjëf ñas nga baal ma xali ñu jël sa waxtu bu baax a baax. waaye it jëlee nañu ci xam-xam boo xam ne bii suñu ko musee dégg it mm-hmm. xëj na géej na. loolu ci liggéey bi la bokk ñoo ko bokk. léegi ñu ngi laa ñaan ndaxte nim sa ñu am sa kàddu bu baax a baax. nga jàngal ñu alxuraan yoo xam ne lii dinañu ko mën di teg ci rajo bi. Mm-hmm. ay jamono ak lu mu gàtt gàtt. أعوذ بالله من والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله kon saaru ndax saaru gàtt la waaye dafa lamboo lépp luñ soxla ci lislaam saaba yi daawuñ toog ci jataay ba teqalikoo mukk te jànguñu saaba ba soog a teqalikoo saaba yi wax nañ ne gis nañ ne daal gàttañ nañ ci maanaam saaru yi Eh, saaro nag lim lamboo lii la yàlla gim na ci jamono yonent bi te mooy jamono ji gën ci jamono yi mooy baata wala asra bi ne kuy doomu aadama rek perte nga perte boobu mu ne doomu aadama yëpp perte nañ ko yeenti yafara melo rek cay génne nit gëm yàlla gëm yàlla gu wét mooy nga gëm yàlla bañ ko sakkal bokkaare jëf-jëf ju yiw di dénkee muñ di dénke dëgg di dénke muñ mucc ci perte ci ñenanteef nga koy amee gëm yàlla jëf-jëf ju yiw di muñ di digle muñ di nangu dëgg di digal nit dëgg loolu la laaya ji loolu la moo tax ma taamu ñu jàng ko sax mu gàtt li muy gàtt yëpp mën na ne yóbbu na saar yu bari. jërëjëf Niass man nag ñu ngi laa gërëm bu baax a baax. maa ngi yónnee sama nuyoo itam réewu réewu Gambia ñu dëkk Batoche ak ñu nekk ci biir Gambie yëpp maa ngi leen di yónnee samay nuyoo ak samay fàttaliku yu rafet ci ñoom dale ci seefu gouvernement ba kii Daouda Diawara ak gouvernement am ak mboolem peuple ba ñépp samay soppe lañ maa ngi leen di ñaanal yàlla dimbale leen ba ñu yëkkati Gambie ak tuutam gi yëpp ba benn dëkk bañ ko kawe ci Afrique maa ngi dénk mboolem jullit yi itam jàpp seen diina ki nga xam ne moo di lislaam lislaam moo di laa ilaaha illallaah Muhammadu rasuulullaah ne ko ñu xamee taxawal julli juróom xool weeru koor génne asaka aj ndegam yàlla ci koo xam ne mën na daal mi ngi mi ngi tekki màggal ki bind mooy ki yàlla ak def lu baax ci mbindeefam yi yi lislaam santaane yëpp loolu la lamboo eh, laa ilaaha illallaah muhammadu rasuulullaah kii si kër kooku wéetal yàlla rek la tegtale julli kooku màggal yàlla rek la tegtale eh, koor nag lamboona wéetal yàlla lamboona seet maslaa mbindeef yi ndax koor yaa ngi mosal sa bopp xiif ba mën a am yërmande ci miskin yi nga xam ne ñu nga dëkk di xiif nga mën di leen gën a yërëm gën di leen dimbale asaka moom yërmande rek la yaa ngi yërëm miskin wi ba tax nga xaaj ci sa nga dindi ko waral ko miskin bi nga xam ne moom amul dara te doolu am na njëriñ lool ci diina ndax li ci yàlla fay jaam bari na waaye am na njëriñ itam ci nekk bi nekk ci àddina ndax borom àddina borom wërsëg yu bari ñoo fi nekk ak ñi amul dara su fekkoon ñi am dara ñëpp dañoo tey dañu am duñ may ñi amul dara dara kon saa yu révolution yi day am bon ñaamul dara dañuy buñ toogee bu ko joxee dañuy daanu ci kaw ñaamul dara rek. génne asaka ak yërmande ak ndimbal yi borom alal yi defal ñu ñàkk ñi xam nga maslaa bu rëy nekk ak mbooloo mi te jàmm jàmm di am ci li sàmm jàmm ji la bokk. Eh, aj Makka itam yàlla wax na ne waral na leen ngeen aj te eh, ndax su ngeen demee bu Makka da ngeen ci am ay njëriñ. yoo xam ne yéen la leen yéen la ñaal ak da ngeen tudd yàlla itam njëriñam mooy ku ne da nga fa dajeeg sa sa kem boo demee waa rajo ba ñu ngi dal ci waa rajo ba politicien yaa ngi dal ci politicien yi commerçant yaa ngi dal ci commerçant yi borom xam-xam yaa ngi daje borom xam-xam yi chef gouvernement yaa ngi daje chef gouvernement ku nekk da nga fa dajeeg sa kem waxanteeg moom ngeen sotti ante ngeen dimbale loolu ci njëriñ aji la bokk yàlla yim tëral yëpp def na ko pour ñu jaamu ko màggal ko ay eh, def na ko it muy njëriñ loo xam ne fay dellu ci nit ñi képp koo xam ne jàpp nga diina lislaam yaa ngi jëriñ bindeef yëpp koo xam ne itam sàggan nga diina lislaam xataa bañ a julli sax eh, tooñ nga bindeef yëpp maa ngi leen di nuyu di sant ñu jàpp ci seen diine te ñaar leen ñaanal yàlla dimbale leen jëma ci kanam salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf eh, Niass ñu ngi laa gërëm te la sant eh, yal na yàlla ci suñu kanam. Eh, maa ngi leen di gërëm bu baax rajo Gambie yëpp itam.